bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wattaabicin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini annaxu almaysuur aljuz'u thaani kon insha allahu taala kon tey ñu war a tàmbali ñu war a continuer fi ñu yemoon ci téere grammaire bi deuxième tome bi muy deuxième partie bi ginnaaw bi suñu boroom defee mbaaxam ñu jeexal tome bu njëkk bi jotaguñ nañ cee gis nag deux fichiers yoo xam ne ci cours deuxième tome bi tey ñu war a àggale fi ñu yemoon bala ñoo àggale bu ñu fàttale ko bii weesu gisoon nañ al fi'lul maadi yi ak inrab yi ci kii woon amoon na tamarin yoo xam ne dañ koy def léegi nii après bi ñu defee tamaarin yooyu mooy exercice yi nga xam ne tey lañ ko waroon a corriger dinañ ko def nii léegi incha allah ba la dugg ci kii bi ndax foog naa moo gën dajale yépp après ndax loolu day xaw a yéex comme lañu daloon bële moom xam naa naa def même bu kenn teewul it ma corriger ko noonu bala ñoo tàmbale incha allah gisoon nañ tamit al ismu wal fi'lu wal xarfu al ismu mooy tur wal fi'lu mooy jëf wal xarfu mooy araf particule ismu mooy nom fi'lu mooy verbe xaraf mooy particule yooyu gisoon nañ ci benn exercice tey nag suñu kuurub tey an nakiratu wal ma'rifatu la an nakiratu wal ma'rifatu mooy le défini nooy l'indéfini mooy le an nakiratu wal maari maarifatu mooy le défini an nakiratu mooy loo xam ne kenn xamu ko bu ma nee baytun ab kër loolu kenn xamu ko maarifa mooy bu ñu xam bu ma nee addaaru kër gi la maison mais bala ñoo dugg kon ci loolu comme ni ñu ko waxee ñu def exercice yi ñu fi yi ñu waroon a corriger te ñu weesu woon te ñu gisoon leen ñu waroon ko def bee passé corriger ko tey kon cours al fi'lul maadi amoon na tamarin dane woon bu njëkk bi sarrif ma yali ila al fi'lil maadi conjuguer lii di ñëw ci fi'lul maadi mooy nga def ko au verbe accompli boo xam ne mooy verbe passé fataha mooy ubbi na ak istaghfara ñaar yooyu lañ war a moom lañ waxoon pour nga conjuguer leen fi'l maadi kon dañu naan huwa buñ toppee tableau bi pour gën a simplifier waxoon naa nag en général liñ gënoon a miin ci arab mooy ana anta anti huwa hiya ainsi de suite mais pour nag yombal mbir mi rek jàll ñu topp ci tableau yiñ gisoon comme moom lañ gisoon tamit yële weesu ñu topp rek ci tom bu njëkk bi ñu topp ci rythme boobu ngir bañ a jaxase carte gi kon buñ commencé huwa fi'lu fataha dama naan huwa fataxa hiya fataxat huma fataxaa huma fataxataa hum fataxuu hunna fataxna anta fataxta anti fataxti antuma fataxtumaa antuma fataxtumaa antum fataxtum antunna fataxtunna ana fataxtu naxnu fataxnaa naxnu fataxnaa loolu mooy bu njëkk bi verbe fataxa bi ci tegu boobu nga naan huwa istaghfara moom du changer moom infinitif bi ni mel noonu niñ la joxe verbe bi huwa moom du changer huwa istaghfara hiya istaghfarat mooy ñaan jéeg fataxa mooy ubbeeku mooy ubbi ubbi na fataxal baaba bu ma nee huwa fataxa moom de ubbi na al baaba bunt bi par exemple istaghfara nag mooy sàkku na njéggal boroomam par exemple huwa kon istaghfara hiya istaghfarat huma istaghfara huma bu jigéen yi istaghfarata hum istaghfaru hunna istaghfarna anta istaghfarta anti istaghfarti antuma istaghfartuma antuma istaghfartuma antum istaghfartum antunna istaghfartunna ana istaghfartu nahnu istaghfarna nahnu istaghfarna loolu mooy bu njëkk bi ci tegu mu ne sarrifil fi'la alladhi bayna qawsayni ila al fi'l al maadi conjuguer verbe bi nga xam ne dafa nekk entre parenthèse nga yóbbu ko fi'l madi waxoon naa le même bu dee fi'l madi la verbe bi mais nga gis ne accord bi mooy ne ndax bu dee góor la daa war a verbe bi daa bu dee jëf ji ki jëf-jëf ji góor la jëf ji daa war a ànd ak moom nekk góor ñu conjuguer ko en tout cas mu topp ko bu dee nag jigéen la mu topp ko bu dee ñu bari mu topp ko bu dee ñaar mooy même boo gisee ne verbe yu ñu def entre parenthèse bayna qawsayni moom dafa nekk fi'lu maadi mais àndul ak waruñ koo conjuguer noonu yow yaa koy def loolu waxoon nañ ko kon ale zaynabu entre parenthèses allama kon verbe allama boobu moom lañuy ñuy conjuguer kon fi'lu maadi awlaadaha mooy bu de jàngal na doomam yu jigéen doo ay doomam bokk boobu dangaan zaynabu na say qawsayni mooy nekk entre parenthèses loolu nga war a conjuguer kon danga naan allamat zaynabu comme si hiya la woon zaynabu allamat awlaadaha nahnu moo ci tegu bi ci entre parenthèse bu ma ne entre wax rek loolu mooy verbe bi nga xam ne jëf ji nga xam ne moom laa war a changer nahnu entre parenthèse ihtarama après ad-du'afa ñun de dañuy war mal ñu faible ñi boobu da nga naan nahnu nahtarimu nahnu nahtarimu du'afaa ñun de dañuy wormaal eh, way ñàkk ñi ñu ñu feebal ñi boobu way néew ji doole yi bi ñu tegu xaalidun wa sakiinatu bayna qawsayni kataba bayna qawsayni mooy entre parenthèses kataba ad duruusa mooy xaalid ak sakiina xaalid góor la sakiina jigéen la ñoom de bind nañu leçon bi bind bi cours bi danga naan xaalidun wa sakiinatu katabaa ad léegi baax na euh, non lu ma doon wax sànk nahnu ixtaram naa la du naxtarimu naxtarimu mooy fi'lu kii fi'lu mudaari' dama juum nahnu du naxtarimu ndax bu dee naxtarimu comme lañu la waxoon nu a taaya nuun beeg abeeg taabeeg yaa boo leen gisee ci kanamu benn verbe mooy wane li fi'lu mudaari' la lii nag fi'lu maadi lañ ñu wax du nax nu naxtarimu déedéet nax nu ixtaram naa dama juumoon nax nu ixtaram na du'afa ah mooy ñun de dañoo wormaal way ñu feebal ñi ixtaram naa la mais du naxtarimu léegi kon bi ci tegu woon dañ ne xaalidun wa sakinatun kataba ad-durusa ngay wax xaalid ak sakina ñoom bind nañ euh, leçon bi ana entre sa sa'ala al-muallima man de laaj naa jàngalekat bu góor bi dama naan ana sa'altu fi'l maadi la ana sa waxoon nañ la fi'l maadi début yi duñ mooy njaal beenu euh, phrase bi mbaat bi du changer mais jeexital ba ngay changer bu dee am na lu fa war a changer moo tax ci kanamu siin bi doo fa def dara moo tax sànq ihtaram naa manu manoo woon a wax ndax tarimu ndax ci kanam warul woon a changer liy changer bu dee am na luy changer ca ginnaaw la mooy ihtaram naa naa balaa yóbbu kon ana man de sa al tu wax al muallima man de laaj naa jàngalekat bu góor bi bi ci tegu at tilmidaatu élèves yu jigéen yi de ijtahada entre boobu danga naan at tilmidaatu ijtahadna mooy mu ngi mel ni rek nga ne hunna ijtahadna at tilmidaatu élèves yu jigéen yi de ijtahadna mooy ñoom nekkuñu fi mooy ñoom de góor-góor ijtahadna bi ci tegu aliyun wa faridun wa samirun entre parenthèses naa la jawaaisa mooy ali ak farid ak samir de jot nañu ay cadeau bu boobaa danga naan aliyun wa faridun wa samirun naalu jawaa'iza naala naalu ngay wax naalu jawaa'iza ñoom de jot nañu ay kado kon loolu moo doon deuxième exercice bi ci tegu mu ne udbut xarakatamaa lawnuhu ahmaru léegi mooy maasal takkal li nga xam ne dafa nekk dafa nekk en rouge a koy maas waxoon nañ phrase bi yii dama koy wax nii ndax yii yëpp sansé soit nga yoroon téere bi wala bindoon nga ko bee paas yaa nabilu e yow nabil hal daras taa boobu nga xam ne taabu bu bu ubbeeku boobu nga waroon a maas alquran nuun boobu yaa ko waroon a maas fil madrasa taaboo bu takkaloog siin bi yow yaa ko war a boobu danga naan lii nga koy waxe yaa nabilu hal darastal qur'ana fil madrasatil yawma yaa nabilu hal darastal qur'ana fil madrasatil yawma mooy laaj la ndax yow nabil ndax jàng nga alquran tey kon darasta alqur'ana fil madrasati al yawma bi ci bi la loolu ci tegu boog beneen bi katab taabu ubbeeku yaa koy maas ak moom lañ war a maas nii moo ne ko ak tilmiza taa bi tegu ci za bi yaa koy maas ak dar siin bi tegu ci boobu it yaa koy maas danga naan katabat katabat ak tilmizatu ad darsa mais nag katabat la ak tilmizatu ad darsa mais comme que dangaa war def liaison xam nga tabi katabat taboobu après at tilmisatu da ngay am at bu jeexee ci katabat ak at loolu mënuñoo ànd iltiqa'u as-sakinayni loolu mën da nekk ci arab mooy ñaari sukkoon ñaari sukkoon moom duñ daje mooy ñaari masque ni duñu daje ci arab kon nag dangay lan dangay effacer bu njëkk bi def ko ti moo tax danga naan kon bu boobaa katabati tilmisatu ad-darsa mais ci cosaan bu doon dangay taxaw katabat at-tilmizatu ad-darsa mais comme que lii benn kii la katabatit tilmizatu ad-darsa bi ñu tegu bu mujj bi aribil jumlata taaliyata inrabal phrase bii di ñëw akalal ximaa maasu loon raa bi al-ush baa bi maasu ko woon fil xaq lam bi maasu ko woon léegi ma maas ko akalal ximaaru al-ush ba fil xaq li akala lekk na alximaaru mbaam sëf mi al-ushba mooy ñax mi yiñ koy defal noonu ngooñ meek ñax mi fil xaqli ci tool bi léegi akala danga naan fi'lu maadin mabniyun alximaar léegi alximaaru mooy faa'ilun marfu'un bid dammati bële manoon nga ne akala fi'lu maadin mabniyun bil fathati bu la neexee wala rek nga ne mabniyun alximaaru fa'ilun marfu'un mooy ki jëf-jëf ji maf'ulun kan moo lekk mbaam mi marfu'un bi dammati dañ ko rafa'a damma al ushba fi'lu maf'ulun bihi la mooy jëf ji kan lan lañ lekk ñax mi walla ngooñ mi gàncax gi al ushba kon moom mooy lan moom mooy maf'ulun bihi bi ba pare mansubun bil fathati dañ koo nasabe fat mooy maska bu rëdd ci kaw fii xarfu jarrin alxaqli ismun majrurun bil kasrati wala nga ne ismun majrurun bi fii kon lool mooy premier exercice bi bi jumbo bi nga xam ne moo doon exercice u al fi'lul maadi léegi beneen exercice bi moo doon exercice al ismu wal fi'lu wal xarfu moo doon tam benn rek la woon ba bayyinil isma wal fi'la wal xarfa mimma yati leeralal waneel tur bi tur lu fi nekk tur nga wane ko wal fi'la ak jëf ji mooy verbe bi lu fi nekk verbe nga wane euh, jëf euh, verbe nga wane ko wal xarfa ak particule mooy araf yi lu ci nekk nga wane ko dhahabat fatimatu ila al madrasati bu boobaa looy wax zahabat fatimatu ilal madrasati danga naan zahabat loolu lan la moom kii la kooku fi'l la zahab boobu zahaba boobu noonu zahabat fi'l la fatimatu fa'il la mooy non ma naan fa'il ismun la tur fa'il la dëgg la mais ismun moom loolu lañu mooy dangay def kaas benn mel ni dangaa def benn case après nga def nga def fii côté bii ismun karo bi fi'lun côté bi harfun lu nekk ismu nga bind ko ci case boobu lu nekk euh, tur lu nekk fin la muy verbe nga bind ko ci case boobu lu nekk particule nga bind ko leen léegi kon zabat boo ko jëloon moom da nga koy def ci case fin ndax moom verbe la fatimatu moom tur la moom ci ismu ngi koy dugal ilaa xarf la moom da koy dugal ci xarf yi al moom tur la mooy école hal xarfu la moom bi ci tegu hal rajaa rashidun min masjidi ndax raj ndax euh, rashid jóge na ca jàkka ja hal xarfu la moom min xurufil istifham pour yi ñuy poser question ci la bokk kon hal xarfu la nga def ko ci kaasu xarf yi rajaa moom fi'l la mooy verbe la mooy jëf la dellu nga def ko ci fi'l rashidun tur la nga def ko ism min xarf la nga def ko ci xarf moom min xurufil jarri al al masjidi moom tur la nga def ko ci ism yi léegi naam rajaa minhu nga ne naam moom lan la xarf la nga def ko ci kaasu xarf yi rajaa moom verbe la nga ne waaw moom di dellu na dellu jóge na ci jàkka ja loolu lay tekki nga ne naam kon xarf la rajaa moom fi'l la minhu minhu nag dafa dafa dafa composé wu ci ñaari affaire mooy nag piège u exercice bi ndax minhu min bi moom xarf la mooy xarfu jar bi boobu hu boobu nag moom tur la ndax moom damir la damir yooyu nga xam ne moom tur lañu moom kon foofu nga koy dugal ci tur yi hu léegi kon loolu moo doon exercice yi wallahu taala alam léegi nag ñu dugg ci cours bi ma leen waxoon sànq mooy am nakiratu wal maarifa xam nga yii gisoon nañ ko ci tomb bu njëkk bi mais yii dee gën a xóotal euh, an nakiratu mooy kon l'indéfini mooy li nga xam ne kenn xamu ko wal maarifatu mooy li nga xam ne dañ koo xam le défini article bu euh, tubaab bi naan article indéfini comme une maison un hôpital ainsi de suite loolu mooy an nakira mooy un hôpital man na nekk bu nekk manuma cee comprendre ne ab hôpitalu Le Dantec la ñuy wax wala hôpitalu Édouard Herriot bu Lyon manuma ko wax un hôpital rek la ñuy wax mooy mën naa nekk mën na nekk hôpitalu Singapour wala hôpitalu Malaisie mën naa nekk n'importe quel hôpital mooy fépp fu ñuy fajoo rek mustashfa bu ma ne mustashfan mustashfa looy lool lool man nan laa ci mën a xamee xaw ma ban la wal maarifatu nag mooy bu ma nee al mustashfa l'hôpital mooy hôpital bi xam ne bu dee ci dëkk bi lañ nekk damay xam ne bii wa tax ñuy wax lool mooy mooy le les ainsi de suite léegi muy définir an ya nuqtataani ismun yadullu ala shay'in ghayri mu'ayyanin yii nag euh, gis nga définition yu jarab mokkal lañu yii moom mooy tamit jàng loolu la mooy da ngay mokkal yii nii ndax mooy tax buñ la nee xam nga am na exercice yoo xam ne xëy na moom defu ko mais par exemple euh, yii boo newoon ci daara yi par exemple wala temps yi ñuy jàng ñun ñun du exercice yu mel nii rek ngay def ay analyser wane lii déedéet léeg-léeg dañuy ñëw ne la définiral waxal lii lan lay tekki arbif voilà dóoral la benn affaire ne la léegi taarif léegi dangay dangay wax affaire bi lan lay kii an nakiratu maa maana nakira lan mooy an nakira nga war koo définiral sa bopp lool bu fekkoon ne mokkaloo ko woon ay mooy nooy def kon an nuqtataani ismun yadullu ala shay'in ghayri mu'ayyanin mu ne an nakiratu de mooy li nga xam ne kenn xamu ko leen défini ismun ab tur la kon jàppal man da nekk verbe man da nekk xarf yadullu ala boo xam ne day tegtale shay'in mbir ghayri mu'ayyanin boo xam ne kenn ràññeewu ko kenn xamu kenn manu la ne dëgg mbir nii la bu ma nee kitaabun ab téere qalamun ab bindukaay usfurun am picc ta'irun ab oiseau loolu mooy xaw ma ci dara tal talfazun ab télé mooy ne mën naa nekk lu nekk mën na nekk n'importe quel picc qitaarun ak train mën na nekk n'importe quel train ijaasatun ijaasa mooy poire mën na nekk n'importe quel poire bu jaune bu verte bu loolu xamuñu ko loolu mooy tur lay doon xam nga yi ma fi wax yépp ay poire train télé yooyu yëpp ay tur la mu ne kon mais nag kenn xamu leen kenn ràññeewu leen kenn xamul ban la mu ne misl rajulun mooy bu defee loxo bu joxoñ boobu ishaara nga xam ne loxo bu xonq boobu di tàllal rajulun mooy misl comme rajulun as ngóor as waay xam nga waay moom kenn mënuma ne dafa ñuul wala dafa weex dafa gàtt kenn xamu ko kitaabun ab téere jabalun montagne n'importe lequel mën na koo nekk loolu mooy an nakira mu ne al maarifatu nuqtataani ismun yadullu ala shay'in muayyanin boo gisee définition bi ak bi ci kaw an nakiratu rek moo leen changé moo leen moom mooy def différence bi ismun déglul al maarifatu ismun yadullu ala shay'in muayyanin ismun tur la yadullu ala boo xam ne day tegtale shay'in am mbir ak nu mbir mbiroo muayyanin mais nag mbir moo xam ne nag tey jii dañoo xam mbir moom man mbira bu ma nee alkitaabu ça dépend ci domaine bi ngay waxee boo waxee en général ci jullit ñi noonu rek alkitaab alxuraan lañ ciy jublu mais boo demee ci domaine yi comme al nga ñëw ci ñun suñu domaine naxu nga ne alkitaabu bu Sibawayhi rahimahullah la ñuy xalaat ainsi de nga dem ci beneen domaine boo waxee alkitab gaa yi xalaat ka nga xam ne moom daanaka mooy référence bi mais daal ñépp ku sa foo nekk rek ça dépend fa nga nekk boo waxee alkitaabu dinañ xam li nga bëgg a wax loolu bokkul ak yi ñu joxe woon sànq xoolal li ma la waxoon ne li leen différencier ñaari définition yi bu njëkk bi an nakiratu dana ismun yadullu ala shay'in almaarifatu mu ne ismun yadullu ala shay'in kon ñaar yooyu ñoom lii ñoom ñoo ko bokk tur lañ buy tegtale benn mbir mbir mu mbir mbiroo an nakiratu mu ne xayri muayyanin boo xam ne kenn ràññeew kenn xamu ko almaarifatu nga xam ne mooy bi ñu xam amul xayri mu ne xam nga ismun yadullu ala shay'in mu ñëw rek automatiquement def muayyanin kon xayri mooy négation mooy li nga xam ne moom moo dugg bu kenn xamul mooy tur bu ñu xamul loolu mooy différence bi léegi nag mu ñëw nag indil la nag façon maarifa yi am euh, <laughs> xam nga maarifa bii bokkul ak li maarifa yi euh, ñoom suñu sëriñ bi Seydi euh, kii alxaaji kii kii <laughs> Seydi Seydina Seydina Mustafa di wax xam nga bokkul ak lii bu nee xam nga <laughs> maarifa boo ñu déggee sëñ Moustapha di wax naan sëñ maarifa maarifa yi muy wax xam nga bokkul ak suñu maarifa yii nii mooy maarifa moom yi muy wax ay maarifa mu ngi wax ci domaine u soufisme nga xam ne côté bu buñ nee foofu maari fa loolu xam yàllaa tax ñuy wax ah buñ naan la aarif billaahi loolu xam nga ne moom domaine boobu muy wax bokkul ak ñun lii ñuy wax moo tax nga gis nga terme bu nekk daa am domaine ba boo waxee ci domaine bi rek dinañ xam ne kii lii lay wax ndax boo ñëwoon ci moom domaine am ne ne na naan maarifa nga ñëw rek ne maarifa moom lan lay xalaat que yow yaa ngi koy wax ci ñu kawe ñooñu nga xam ne voilà ñoom ñooy sëriñ yu mag yooyu radiyallahu ta'ala anhu man bu ma nee maarifa fii ci naxu grammaire maarifa moom moom mooy rek lu ñu xam mooy yoo xam ne umpulewul kenn mooy le défini moo tax nga gis ne nag fii nag mu ñëw nag di la indil façon euh, nu mu tuddati façon maari ki euh, yi nga xam ne ay maari fa xam nga cours bu njëkk ba même ba ñuy def nakira maari fa affaire bu gàtt la woon pour ma ne la woon lii day gën a dugg ndax dala joxoon anwaawul maarifati ad-damiru al alamu al mu'arrafu bi al ca ba tomb bu njëkk ba loolu la defoon bii nag daf ko dafa dafa indi yeneen yi yeneen yi nga xam ne yooyu yépp ay façon maarifa la mu ne anwaawul maarifati façon yi maarifa nga xam ne mooy le défini yoo xam ne dañ ko lu ñu xam pour ñu xam ne tur bii kat maarifa la mooy dañ ko am ismun mu'arraf la mooy dañ koo xam kenn umpalewul kenn kii yii nii lañ koy xamee ad damiru bu dee dañoo gis ne tur ba damir la bu dee tur bi damir la mooy damir moom lañ waxoon mooy kii comme pronom personnel yi comme huwa mu ne exemple huwa mooy moom il sans s hunna bi nga xam ne damir la boo xam ne day comme daraba na par exemple walla wala na day nekk tamit lan pronom personnel boobu la mooy pronom personnel na ñoom jigéen ña de ñi fi newul huwa mooy moom góor gi fi new mooy elle na mooy elle avec s comme akal tout boobu moom damir la mooy man ay sujet bi mooy yi yëpp ay tur lañ loolu tur yi damir boo gisee damir rek da xam ne lii maarifa la xam nañ bu ma nee akal tu ñëpp xam nañ ne man maa lekk du keneen man mii wax man la du keneen beneen façon bi nga xamante ni foo ko gisee xamal ne loolu maarifa la mooy alalamu alalamu mooy tur boo xam ne dañ koo askanale nit moom noonu la tudd mooy prénom wam noonu la tudd bu ma nee Jean wala ma ne Moussa loolu mooy nit ki moo tudd Moussa bu ma ñëwee ci ay nit ñiy tudd tur yu bari ma ne Moussa que fa tudd Moussa mooy jóg xam nañ ne Moussa laa waxuma Thierno par exemple waxuma Ibra waxuma Demba kon alam ismu alam lañ koy wax lu bari mais alam nga xam ne mandarga la mooy comme si day mandargaal nit bu ñu ko waxee rek ñu xam ne moom lañ ci jublu loolu tur yooyu tamit mu'arraf la mu ne exemple allahu lafzul jalala subhanahu wa ta'ala buñ ne allahu buur yàlla ku ñu xam la huudun huud sayyiduna huud ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam moom huud moomu sayyiduna huud alayhi salaatu wassalaam moom yonent la te tamit tur la tamit nit mën naa tudd fii huud c'est vrai que jullit ñi bariwul ñu may gis ñuy tudd huud mais nit mën na koo tudd dalaa bëgg wax ne tuur la prénom la màkkatu mu ne exemple màkkatu màkkatu màkka mooy dëkk boobu zaadaha llahu tashrifan wa takriman màkka boobu nga xam ne tur la loolu alam la mais tamit bu ma nee euh, Pikine Pikine tamit alam la ismu alam la mooy xam nañ ne Pikine laa wax waxuma Pékin Pikine bu ma nee géejawaay géejawaay lañ wax war xoox war xoox laa wax waxuma feneen voilà dëkku sëñ ba njàmminaar bu ma nee njàmminaar njàmminaar laa wax waxuma feneen Koupentoum ainsi de suite mooy loolu ay tour lañ yoo xam ne Villeurbanne Strasbourg yooyu yëpp ay tur la yoo xamante ne ni loolu isma foo ko gisee da nga xam ne lii alam la mooy nakif maarifa la bokk te alam ci na mooy gis nañ damir gis nañ alam mooy damir mooy pronom personnel yi alam mooy les prénoms yi nga xam ne nit da koy tudd wala dëkk bi ñu tegu beneen façon yi nga xam ne ci moom ci maarifa yi la bokk mu ne ismul ishaarati ismul ishaarati mooy pronom démonstratif loolu gisoon nañu prénom prénom démonstratif yi euh, les pronoms non maanaam prénom pronom démonstratif nga xam ne damay dama naan sept comme bu ma nee sept élèves sept maisons sept écoles école bii bu ma joxoñee école bi par exemple ma ne école bi moom baaxul wala téere bii moom Da Vinci moom baaxul par exemple euh, télé bii baaxul loolu mooy bu ma nee mooy day may mel ni damay joxoñ mbir mi pour wane ni lii laay waxuma beneen loolu dañuy xam ne loolu lu ñu xam la ndax le fekk nga joxoñ ko day tax ñu xam ko ismul isharati comme mu ne exemple hada bu ma nee hada rajulun bu ma nee hada lii kii de rajulun ab góor la bu ma lool bu ko nit ñi gisee rek xam nañ ni kii laa waxoo ma keneen loolu mooy tax mu nekk lan maarifa ko ñu xam ne bu dee rajulun mu rajulun rek waxoon nañ la moom lan la nakira la kenn xamu ko mais le fait que ma joxoñ benn waay loolu day wane ne lii maarifa la te loolu ci ismu ishaara bu boobu mooy bu dee góor la bu ma nee nag haadihi tilmiizatun haadihi kii de tilmidatun ab élève bu jigéen la jàngkat bu jigéen la set élèves bokk na ba tey ci anwaa'ul maarifati nga xam ne moom gis nañ al damiru al alamu al damiru wax nañ la pronom personnel yi al alamu mooy ismu ishaara mooy non euh, les prénoms ismu ishaara mooy pronom démonstratif yi bi ci tegu al ismul mawsuul mooy pronom relatif pronom relatif euh, mooy ci comme alladhi comme exemple yu ñu joxe allati ak allawaati alladhina alladhani allataani exemple et cetera bu ma nee alladhi bi nga xam ne te muy góor allati bi nga xam ne te muy jigéen lool xam nañ ki may wax bu ma nee atarifu rajul ndax xam nga waa ji ana laa arifuhu man de xaw ma ko nga ne huwa ar-rajulu alladhi qaama hunaak mooy waa ji nga xam ne moo taxaw nële fële moo taxaw foofee wala huwa ar-rajulu labisa thiyaaba kadha wa kadha mooy waa ji nga xam ne moo sol yére teel ak teel ndax le fait que ma ne hu ma ma ma def lool alladi mooy waa ji nga xam ne bu boobaa nag ci laay xam ne mooy kan kon alladi moom ci anwaal mar ismu mawsul la pronom relatif mooy bu góor allati mooy bi nga xam ne moom pour jigéen la bi ñu tegu ba léegi ci anwaa'ul maarifati ginnaaw ad-damiiru wal alamu wa ismul ishaarati wa ismul mawsuuli al mu'arrafu bi al am na daa tamit lu ñuy tudde al mu'arrafu bi bi al mooy loo xamante ne nii dañu koy day dañ day nekk lu ñu xam ndax al biñ ci dugal mooy moom bu duloon al biñ ci dugal du nekk lu ñu xam du nekk loo xam ne c'est défini xam nga àll waxoon nañ la comme rajulun kitaabun qalamun baqarun wala baqaratun boo bëggee loolu waxoon nañ la ne ay nakira la xamuñ leen indefini la boo bëggee ñu nekk indéfini non défini lu ñu xam dangay ngay dugal al ci kanam comme ma ne al qalamu kon àll boobu day tax léegi nag dañ naan xalam mu'arrafun bi al moom dañoo def ngir xam ko dañ koo xamee ci al moo tax ñu xam ne kii xam nañu ko big bii la ñuy waxuñ beneen mu ne exemple alkitaabu téere bi ba léegi bokk ci anwaawu maarifati al mudaafu ila maarifatin li nga xam ne dañ koo dañ koo euh, adaafa ila mooy loo xamante ne ni dama ko attelé euh, mooy mel ni daa am lu ma jël taf ko ci benn mbir mu topp ko mu topp ko mooy ne bu kii demee rek moom day topp mooy connexion wala corrélation annexion maanaam annexion ak corrélation lay am ci bu li ñuy wax ci français bu ma nee buntu néeg bi kaye géographie bi téere xam-xam bi téere balaaxa bi mooy loolu léegi dama jël dama boole lan balaaxa ak téere dama leena lan taqale bu doon téere rek laa wax kenn du xam mais dama ne balaaxa bi muy rhétorique léegi mu ne exemple kitaabu naxwi téere grammaire bi comme que ci lañ ne kon al mudaaf maarifatin loolu mooy lan mooy dañ ko xam nga mudaaf bi mooy lan entre mudaaf ak mudaaf ilayhi boo fàttale ko mudaafun al mudaaf mooy tur bi nekk ci kanam al mudaaf ilayhi mooy bi ci tegu buntu kër gi buntu mooy lan buntu mooy mudaaf kër gi mooy mudaaf yi kitaabu naxwi téereb grammaire bi kitaabu mooy mudaaf an naxwi mooy mudaaf ilayhi léegi nag mu ne la al mudaaf min anwaa'il maarifati al mudaafu ila maarifa léegi an naxwi moom xam nañ ne la grammaire la le euh, kii grammaire la léegi euh, nu mu tudd kitaab nag xamuñu ko woon mais le fekk ñu annexé ko boole kook naxwi topp ci ginnaaw boobu mooy tax mu xam ñu xam ko mooy mais nag ilaa maarifatin fekk mudaaf ilayhi bi moom mu nekk tamit lu ñu xam ndax léeg-léeg mudaafu ilayhi du nekk du nekk àll du nekk euh, àll bii mën naa bañ a nekk al mais loolu dinañ ci ñëw insha allah mais pour l'instant jàppal ne mudaaf mooy waxoon nañ mudaax moom du jël alif ak laam ndax bu jëlee alif ak laam léegi day nekk naatu wala leneen mais man da nekk mudaax ndax mudaax moom tout le temps nakira lay doon léegi nag nakira boobu loolu nga xam ne kenn xamu ko pour mu nekk luñ xam boo ci dugalee mudaaf yi mooy li koy topp ci moom comme an nahwi baabul bayti ndax baabu kenn xamul ban façon nga ne al bayti bu kër gi ñu xam ne ah yow bii ngay wax waxoo baabu al madrasati par exemple kon loolu insha allah mooy maarifa yi mooy les définis façon défi yi nga xam ne foo leen gisee xam ne lii maarifa la duñ nakira yu ñu xam la mais défini la duñ indéfini kon bi ci njëkk ñu baamtuwaat ko kon gis nañ ci six ad-damiru mooy les pronoms personnels comme huwa hunna ak tubi al-alamu mooy les prénoms allahu hudun makkatu subhaanahu wa allah hudan ala nabina alayhi afdal salatu wassalam wa makkata zaadaha llahu tashrifan wa takrima bi ci tegu ismul ishaarati mooy les pronoms démonstratifs hada hadi ainsi de suite al ismul mawsul pronom relatif alladi allati allati allawaati al mu'arrafu bi al boo xamante ne nii al lañ ci def mooy définir ko al kitaabu al mudaaf ilayhi mooy annexion yi nga xam ne am corrélation kitaabu nahwi téereb grammaire léegi nag kon pare na ci at an nakira ak al maarifa ba léegi ñu ngi ci cours boobu ñu ñëw mooy pare nañ ci lool léegi nag mu ñëw ci damir yi mu ne al damiru xismaani damir ñaari parti la ñaari pàcc la ab dafa divisé wu ci ñaar bi ñu njëkk mu ne damirun muttasilun bi ci tegu mooy damirun munfasilun damir mooy les pronoms relatifs personnels nga xam ne mooy comme huwa ana anta wala dahabtu dahaba alif boobu di xëcc baa bi loolu tamit damir la yooyu noonu mu ne la daa am ñaari façon damir muttasil yoo xam ne day takkaloo ak damir boo xam ne mun munfasil dafay takkale ko ñaar yooyu ñu am damirun muttasilun wa damirun munfasilun léegi nag ñu ñëw ci bu njëkk bi mooy ak damirun muttasilun mu ne muttasilun damirun muttasilun muttasilun nuqtataani huwa alladhi laa yaqa'u fi awwali al-kalaami ad-damiru al-muttasil huwa alladhi laa yaqa'u fi awwali al-kalaami mooy damir bi nga xamante ne ni pronom personnel bi nga xam ne moom du nekk ci kanamu wax ji du jiitu wax ji muttasil mooy bi taqaloo comme loolu mooy lan mooy man da nekk ana ndax anaa danga koo wax anaa dafa nekk à part nga ne daxaltu kon ana moom man da moom damirun la man da nekk muttasil bu taqaloo ndax ana dafa nekk na le da nga ne ana mbiru boppam la taqaloowul ak dara moo tax mu ne la damirun muttasil nag mooy bi nga xam ne kon moom du nekk ci kanamu wax ji ko comme huwa ja man da nekk loolu ndax bu nee ci kanam mernatu la nekk takkalatu woon dara mu ne kon loolu mooy damir mooy boo xamante ni daal du nekk ci kanam ndax bu nee ci kanam rek dootu ko doon munfasil lay doon mu ne kon mooy bi nga xam ne laa yaqaw du taxaw mukk fii awwalil kalaami du nekk mukk ci kanamu kàddu gi wax ji kat damaa'ir fi sarfil af'aali mu ne damir muttasil kon moom du nekk ci kanamu commencement wax ji fan lay nekk kon ci biir lay nekk mu ne comme damir yi nga xam ne day nekk fii sarfil af'aali boo conjuguer verbe yi comme alif bii xëcc comme dhahaba xam nga dhahaba alif boobu di xëcc baa bi alif boobu damir la voilà dafa taqaloo ndax ba bi moom moo taqaloo ba bi xëcc ko wala waaw bi waaw bi nekk ci zahabu zahabu waaw boobu di xëcc bu bi moom dafa taqaloo bu bi boobu tamit damirun muttasil la mooy bu taqaloo tu bi nekk ci xaraj tu wala zahab tu tu boobu dafa taqaloo ak zahab dafa taqaloog moom comme damir muttasil la bu taqaloo tum comme ma ne xaraj tum génn nañu tum boobu dafa taqaloo xaraj naa xaraj naa naa boobu tamit dafa taqaloo ak mooy daal ci gàttal mooy yépp damir yi nga xam ne moom lañ gisoon ci fi'l maadi boo ko cours bi weesu fi'l maadi gis nga damir yi ñu gisoon ay tuma fa'altuma fa'alta fa'alti fa'altu fa'alna fa'alna fa'altunna fa'altum fa'alna fa'alu fa'ala yooyu ñooy damir muttasil mu ne kat damir kat damair fii sarfil amar kéem comme damir yi nga xam ne moo nekk bu ñuy conjuguer fi'l yi comme noonu mu ne wahiya bu comme yim la jox yooyu ay tuutum naa wahiya te ñoom ñii de muttasilatun bil fi'l yi dañoo taqaloo ak verbe bi comme niñ ko gis xaraj tu aw wala boog ñu nekk yeneen façon damir comme hu ak huma hu mooy mo hu bii day remplacer ki fi newul te nekk góor ak huma ñoom ñaar ak hum ak huma ak huma ak hunna ak ka ak kuma ak kum ak ki ak kuma ak kunna ak yaabi ak naa ak mu ne wa hadihi tattasilu bil ismi wal fi'li wal xarfi mu ne na nag gis nga yii ma la wax ñoom dañuy taqaloo mooy hubi ak huma hum ba kuma kunna ñoom dañuy taqaloo ak tur bi waaye dañuy taqaloo ak fi'l bi muy verbe mais dañuy taqaloo ak xarf bi léegi ma jox la exemple dañ ciy jël quelque rek ndax bari na boo ci def rek mooy beneen bi mën nga koo jël def ko la même chose remplacer ko comme huma nañ jël huma wala hu léegi ci ba jox ma exemple boo xam ne dafa taqaloo tur ma ne baytu huu këram voilà kër waa ji waa ji moom tudduma ko baytu huu hada baytu huu lii de këram la wala ma ne baytu baytuhuma lii de mooy seen kër ñoom ñaar bayt lan la tur la gis nga huma bi taqaloog bayt kon loolu mooy premier exemple léegi nag gis nga euh, baytuhu bii ma wax ak huma bu la neexee baytu baytuhum baytuha baytuhuma baytuhunna baytuka baytukuma baytukum baytuki baytukuma baytukunna bayti baytunaa léegi nga ne ma waa kay léegi nag jox ma exemple boo xam ne verbe bi dafa taqal ci euh, damir bi dafa taqaloog verbe bi acca maa ngi lay déglu ma ne la ba baax na jëlal verbe bu la neex ma ne daraba daraba duma duma dóor ma ne jëlal bu la neex darabahu dóor na ko voilà darabahuma dóor na leen ñoom ñaar darabahum dóor na leen ñoom ñaar darabaha dóor na ko moom mu jigéen ko fi ne darabahuma darabahunna darabaka darabakuma darabakum darabaki yow ku jigéen ko duma na darabakuma duma na leen ñaar darabakunna duma na leen yéen jigéen ñi yéen darabi daraba nii daraba nii du mën a ma man daraba naa du mën a ñu ñun ñëpp ma ne ko waraa loolu fi'l la gis naa ko jox ma xarf man la xarf bu la neex minhu min ak hu minhu min xarf minhu minhuma min ka min kuma min kum min ki min kuma min kunna min nii min naa mu jeex kon gis nañu exemple yooyu lool mooy muttasil damir muttasil léegi nag mu ne deuxième partie damir beneen partie bi la waxoon ndax biñ jóge mooy boo xam ne dafay taqaloo wu neewoon na la kat damaayir fii sarfil anval comme damaayir yi nga xam ne dañuy nekk ni ñuy bu ñuy conjuguer verbe yi ak damir ak yi nga xam ne comme yii nii nga xam ne ñoom dañuy taqaloo ak lan verbe bi di taqaloo ak sujet di taqaloo ak araf léegi nag mu ñëw ci deuxième partie bi mooy ndax dañoo ak damiru qismaani muttasilun wa munfasilun léegi nag ñu ñëw ci munfasilun mooy bi nga xam dafa taqale koo taqaluwool ak dara mu ne huwa alladhi munfasilun nuqtataani huwa alladhi yasihhu wuqu'uhu fi awwalil kalaami kattaali huwa moom de munfasil alladi mooy bi nga xam ne yasixu day wër day wér wuquuhu ak taxawam ak rotam ak nekkam fii awwalil kalaami bu ko neexee nekk ci kanamu mooy day wér bu ko neexee nekk la ci kanamu wax ji kattaal yi comme yii di ñëw huwa huma damir yii nii yépp ngay gis ñoom damir pronom personnel yi yépp ay damir munfasil lañ duñ takkaloo dara mooy bu leen mooy mën nañoo nekk mën nañoo bañ a taqaloog leneen ndax gis nañ sànq par exemple huma gis nañ ne ci kaw bil fi ba mooy yi nga xam day taqaloog tur ak la ak xarf gisoon nañ huma mooy ne yii damir munfasil ñoom bu neexee mooy day wér dina wér ñu nekk ci kanam te duñ kenn comme huwa moom mi fi newul te muy góor huma ñoom ñu góor ñaar ñaar ñu góor wala ñoom ñaar ñu jigéen hum hiya jigéen du fi newul huma hunna anta antuma antum anti antuma antum na nahnu ak anaa lii mooy lan ak damair mooy damir yi les pronoms personnels yi nga am je tu yu mel noonu ci fran ci arabe nag conjugaison mooy yooyu rek di nekk ci kanam yi ñu gisoon ci finlement le maadi gisoon ko tamit ci tom bee weesu yooyu noonu yëpp man nga leen a def ci kanamu verbe bi ñu nekk ci kanamu jiite wax yi waaye tamit bu leen neexee tamit ñu nekk jiitu tamit ab tur huwa muhammadun lu jiitu huwa jiitu di muhammadun tur la huwa daxala ka lu jiitu huwa te daxala lan la euh, verbe la fi'l la huwa fil bayti huwa moo jiitu de fii lu ci tegu lan la xarf la mooy kon moom mën naa nekk dina wér mu nekk ci kanamu kàddu wax ji léegi kon pare nañ ci damir ad-damir xismaani mun muttasilun ak munfasil comme yooyu mooy conjugaison yaa ay huwa daxala huma daxala huma daxalata hiya daxalat ainsi de suite ismu ishaara ismul ishaara léegi nag ñu ñëw ci ismul ishaara mu ne ndax yii nii boo gisee yii nii mu def nii ad-damiru ba léegi euh, maa ngi doon sànke dañoo jóge ci maarifa ak nakira mais jógewuñ ci ñu ngi ci maarifa ba léegi gis nga yim la waxoon an waawul maarifa la na ad damiru wal alamu wa ismul ishaarati wa ismul wal mu'arraf bil al wal mudaaf ilayhi mu daal mudaaf ila yooyu nag yi ci biir noonu te mu xaw a lënt mooy ad damir ci li ñëw na nag damir day composé wu ci ñaar damir muttasil ak damir munfasil léegi nag mu jóge ci lool ci biir fa yu façon maarifa yi am na ismu ishaara mu ñëwal la ci ismu ishaara ngir nga gin koo xam mu ne la léegi nañ pare nañ ci am damir ci façon maarifa yi ba nga xam yooyu gam ne dafa composé wu ci ñaar mu muttasil boo xam ne day taqaloo wa munfasil ak boo xam ne dafa taqali koo taqaloowul léegi nag mu ñëw ne la nag ismul ishaarati ismu ishaara yàppal mu ne ismu ishaara moom lañu waxoon ne mooy pronom demostratif mu ne ahammuha yi ci gën am njariñ yi ci gën am importance lil muzakkar yi ñeel yi nga xam ne góor lañ mooy yi hada ak hadaani hada mooy së mooy lii de kii wala hadaani ñaar ñi loolu nag mooy bu dee mubtada lañ wala ñu nekk sujet mooy ñu nekk jëf ji ñoom ñooy ñii jëf boobu bu dee nag ay maf'ulun bihi lan haadayni ngay am mu ne lil muzakkari ba léegi kon ahammuha nañ recommencé ahammuha yi dina am solo lil muzakkari ñeel bi nga xam ne góor la mooy haada ak haadaani haada mooy benn kii walla lii haadaani ñaar ñii wala ñaar yii na haadaani ak haadayni bu dee maf'ulun bihi la mooy bu dee complément d'objet direct la moom ci kawam la jëf ji day da dal ishtaraytu haadayni alkitaabayni jënd naa ñaari téere yii haadayni du ma ne haadaani il faut mu nekk fa'il ak haa'ulaa'i haa'ulaa'i mooy ñoom haa'ulaa'i qawmun ittaxazuu min duunihi aaliha haa'ulaa'i ñii de ñoom ñooñ de qawmunaa mooy suñu nit dañoo jàppe bàyyi wëllif yàlla ay ki ngaw laa yatuuna alay eh, abi sultaanin law laa yatuuna alayhi wala alay abi sultaanin bayyin faman azlamu mimman iftara ala kadiba haula'i ñoom ñoo de loolu mooy lil muzakkar yi ngir góor mu ne nag ahammuha walil muannas yi nga xam ne ñoo gën a am importance lil muannas moor ngir jigéen haalihi mooy kii de ku jigéen kii de wala lu jillu loo xam ne lii nii comme haalihil madrasat loolu xam nga du tur lii la haataani ñaari jigéen yi haatayni haataani mooy bu dee fa'ila wala mubtada haatayni bu dee maf'ulun bihi la mooy contenant d'objet direct ak haula yi kon nga gis ne haula yi day nekk jigéen pluriel la pour góor ak pour jigéen mu ne ba léegi wa bokk na tamit yi am importance ba léegi ci ismul ishaara huna huna wa hunaak huna mooy fii hunaak mooy foofa comme léeg-léeg huna huna mooy fii hunaaka mooy fu sori ndax kaab bi day wane ne dafa sori hunaalika hunaalika daa zakariya u rabba hunaalika moom lil makaani ngir mooy yii huna hunaaka hunaalika mu ne lil makaan yii pour ay bërëb la ndax huna bu ma nee fii ak fële lool bërëb la endroit lay kii hunaaka moom moo gën a sori hunaalika léegi lool mooy kon ismul ishaara wax na lay ci gën solo hada ngir góor hada hada ni hada ni haula yi mooy pluriel bi walil muannasi bu dee jigéen haadihi haataani haatayni haulaa'i bu dee ngir bërëb huna hunaka hunaalika be bi ci tegu nag ci ba léegi ci maarifa yim la bëgg leeralal is al ismul mawsul mooy le pronom relatif mu ne ahamuhaa yi ci ëpp solo lil muzakkar yi ngir góor mooy allazi ak alladaani ak alladayni ak alladina allazi bi nga xam ne alladaani ñaari ñi nga xam ne wala ñaari yi nga xam ne alladayni ñaari yi nga xam ne te ñu nekk maf'ulun complement complément d'objet direct wax ji dal seen kaw wala jëf li alladina ñi nga xam ne alladina aamanu wa kaanu yattaquun allahu alladi laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum voilà loolu mooy ëpp solo kii góor walil mu annasi pour jigéen allati allataani ak allatayni allati mooy bi nga xam ne te muy jigéen benn ji allataani mooy ñaar yi da mu nekk sujet wala mubtada allatayni maf'ulun bi complément de alla yi mooy yi nga xam ne man ak man man mooy lil aaqili ngir yi nga xam ne day xalaat maa yi nga xam ne li ghayril aqili du xalaat bu ne man dal ladhi yashfa'u indahu ana ki nga xam ne moom mooy am lu muy intervenir benn di di ñaan shafa'a foofu yashfa'u indahu illaa lu dul ci pour intercéder pour mën a wax dara am ñum ramu illaa bi lu dul ci ndigalam moom subhaanahu wa maa ma ne man qaala hada kan moo wax lii loolu nit laa ci jublu bu ma nee maa fa'ala fulaan lan la loolu jëf la mooy du nit li ghayril aqili mu ne walil mazidi minal maalumaati ngir yokk xam-xam nag ay ay connaissance ci lii ñu jóge unzur xoolal fil mulhaqaati ci page yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw as-safha page 94 ay arba'a wa tisina yooyu dinañ ci ñëw ci insha allah mu ngi ci cours yi ci façon yi ñuy compter en arabe arbaa wa tisina 4 ak tisin mooy 90 plus 4 muy léegi beneen kii bi cours bi ginnaaw an nakira wal maarifa al fi'lul mudaari' al fi'lul mudaari' al fi'lul mudaari' al fi'lul mudaari' mu ne al fi'lul mudaari'u nuqtataani huwa kullu fi'lin yadullu ala xaalatin aw amalin yaqa'aani fi zamaani al-haadiri aw al-mustaqbali al fi'lul mudaari'u nuqtataani aw aw in shi'ta taquulu al fi'lul mudaari'u aw al fi'lul mudaari' qad kullu haadi kullu hada qad qad ra'aynaahu fi ma mada fi ad-duruus al-maadiya fi al-juz'i al-awwali yii yëpp bu la neexee kon nga wax loolu bu la neexee nga ne ndax yii gisoon nañu ko ci tom bu njëkk ba mooy bu la neexee nga ne al-fi'lul mudaari'u wala nga ne al-fi'lul mudaari' nuqtataani huwa kullu fi'lin yadullu ala xaalatin aw amalin yaqa'aani fi zamaani alxaadiri aw almustaqbali mu ne fi'lu mudaari mooy le verbe ci français inaccompli li nga xam ne defaguñu ko mais waxoon naa la ne loolu dafa des mooy ne moom lañ naan futur léeg-léeg mais mooy présent continu tamit mooy li nga xam ne mu ngi xew nii huwa mu ne loolu mooy lan mooy jëf ji nga xam ne de mu ngi xew nii mu ne huwa mooy kullu fi'lin bépp jëf bépp verbe yadullu ala boo xam ne day tegtale xaalatin ci état aw amalin wala jëf joo xam ne yaqaani moo xam état bi mooy xaal bi mu la fekk xaal bi muy décrire walla jëf ji muy wax bi muy tegtale yaqaani dañoo xew fi zamaanil xaadir yi dafa xew léegi jamono ji waa jiy waxe awil mustaqbali wala mu ngi xew ci kanam après léegi nag mu ñëwal la ci façon niñ koy conjuguer xam naa nag jarul yàgg ndax yii yëpp gisoon nañ ko bi àwnillaahi wa minnatihi subhaanahu wa ta'ala laa nuhsi thanaan alayhi anta kama athnayta ala nafsik mu ne kon léegi huwa verbe fa'ala danga naan huwa yaf'alu hiya taf'alu huma yaf'alaani huma tafalaani hum yafaluuna hunna yafalna anta tafalu anti tafaliina antuma tafalaani antuma tafalaani antum tafaluuna antunna tafalna ana afalu nahnu nafalu nahnu naf'alu kon loolu la verbe fa'ala kon ma baamuwaat ko huwa yaf'alu mooy moom huwa mooy ki nga xam ne huwa mooy il changes moom ki fi newul te muy góor yaf'alu hiya mooy jigéen ji fi nekkul taf'alu gis nga fi'lu mudari waxoon nañ la ni nga koy xàmmeewee ci kan noonu dina ci ñëwaat loolu jarul ni koy huma yaf'alani huma ñoom ñaar ñu góor ñi yafalaa ni ñoom ñaar jigéen ñi tafalaa ni hum ñoom ñu bari ñi il avec s te nekkuñ fi na ñu ngi jëf hun na ñoom ñu jigéen ñi fi newul l avec s yafal naa ñu ngi jëf wala ñu ngi jëf wala dinañ jëf anta tafaalu mooy yow yaa ngi def anti yow jigéen tafaa lii na antuma yéen ñaar ñu góor ñi tafanlaani yéen a jëf antuma yéen ñaar jigéen ñi tafanlaani ñoom duñu changer yéen a ngi jëf antum yéen ñii vous yéen ñii tafanluuna yéen a ngi jëf antum na yéen ñu jigéen ñi tafan la yéen a ngi jëf nii ana man maa ngi jëf nahnu ñun nafanlu moo ñaar lañu man ak benn waaye nafanlu ñu ngi jëf nahnu ñun ëpp nañ ñaar nafanlu ñu ngi jëf mu ne maa law nuwoo ahmar ci suufu tableau bi dama'ir muttasila wa hiya fa'il yi li nga xam daa nekk en rouge ñoom ñooy lan dama'ir mooy les pronoms yi nga xam ne dañoo taqaloo gisoon nañ loolu moom waratu la jaaxal ndax gis nañ damir muttasil léegi ak munfasil mu ne nag yi nag dama'ir mooy comme yam la waxoon fii sarfil af'ali kat dama'ir fii sarfil af'ali mooy damir yi nga xam dañuy nekk bu ñuy conjuguer bu ñuy conjuguer verbe yi mooy comme yi mu ne yi nekk nag couleur bu xonq ñoom ñooy damir yooyu te ñoom ñooy sujet yi yooyu ñooñu ñooy yan nga ne ci huma la commencé huma yafalaani alif boobu xëcc laam bi loolu en rouge la moom mooy damir bi te mooy sujet bi huma tafalaani alif boobu tamit di xëcc laam bi même chose antuma tafalaani laam alif boobu di xëcc laam bi même chose antuma tafalaani alif boobu di xëcc moom moo nekk en rouge moo nekk xonq te mooy sujet bi hum yafaluuna waaw boobu di xëcc lam bi moo nekk en xonq te mooy sujet bi mooy ki jëf-jëf ji faay bi hun na yafaal na nuun boobu moom mooy lan moom moo nekk en rouge xonq te mooy sujet bi antum tafaluuna waaw boobu di xëcc nekk en xonq te bi antum na tafaal na na boobu noonu ci fin bi moom mooy nekk moo xonq te moom mooy ki jëf-jëf ji léegi ak anti tafa lii na yaa boobu di xëcc laam bi lii na moom mooy nekk en xonq moo nekk lu xonq te mooy sujet bi léegi mu ne laa budda ay point comme nota bene mooy jàppal lu am solo gi laa budda lil fi'l al mudari' an yakuna fi awwalihi yaa'un aw taa'un aw hamzatun aw nuunun mu ne laa budda man da ñàkk lil fi'lil mudari' ñeel jëf ji nga xam ne day xew nii léegi mooy bi verbe inaccompli wala le verbe futur bu la neexee le présent continu boobu mooy li nga xam day xew léegi an yakuna mu nekk man da ñàkk mu nekk fii awwal yi ci kanamu verbe bi mooy bu ma joxee verbe infinitif boo jàppee la naa nag arab sincèrement ci dëgg-dëgg amul infinitif mais nañ waxe noonu comme zahaba mooy ne il faut ci kanamu za boobu kubbee zahaba il faut ci kanamam benn ciy nekk fi yaa un benn yaa wala bu dul yaa taa un mu nekk taa nekk fa aw hamzatun wala hamza muy alif boobu di fi nekk hamza bi aw nuunun wala ab nuun nekk fa man da ñàkk mooy waxoon naa la ko ci li gën a yomb nu a ta ya nu ya ñu an nu attaaya rek mooy il faut nu attaaya baatu nu attaaya nuun bi ak aa bi ak taa ak yaa il faut benn ci boobu jiitu loolu mooy li njëkk am li solo loo war a jàpp pour ràññee fi'lul mudaari beneen remarque beneen point bu am solo mu ne al fi'lul mudaari mu'rabun wa qad yakunu marfu'an aw mansuuban aw majzuuman mu def bayna qawsayni sa yati tafsilu i'rabi al mudaari' fi darsin aaxara inshaa allahu taala mu ne kon al fi'lul mudaari' beneen point bi gën am solo boo war a jàpp al fi'lul mudaari' mu ne le verbe jëfu mudaari' mooy jëf ji nga dafa xew léegi le verbe inaccompli non le verbe waaw ndax dañ koy wax mais loolu bëgg terme boobu bëgguma ko ndax dafa dees mais daal le verbe inaccompli dañuy wax le présent continu wala le mu ne moorabun moom verbe la boo xam ne fin yi dañuy changer waaye moorab ak mabni loolu gisoon nañu ko mooy fin yi ñoom day changer ndax mabni mooy loo xam ne fin yi duñ changer léegi mu ne ñoom seen fin fin lu mu daare fin yi day changer wa qad yakunu léeg-léeg nag mu nekk marfu'an fi'lu mudari bi jeexe damma jeexital bi comme dhahab dhahaba verbe lool fi'l bu ma ko doon def fi'lu mudari adhabu comme adhabu xam nga adhabu fi'lu mudari la waxoon nañ la benn première remarque nga xool est-ce que am na ab nuun wala ab yaa wala ab taa wala ab hamza wala ab nuun nga ne waaw ndax am na hamza ah adhabu te dhahaba la waaw mu ne la moom léeg leen mu nekk man na nekk jeexe comme que fin bi day day changer kon mooy masque fin bi masque bu mujj bi man day changer mooy day jàllarbeeku léeg-léeg selon li muy li nekk ci kanamam ak yooyu bu ma nee azhabu foofu nan la damma la jeexe mu ne aw man mansuuban day nekk tamit nasab comme bu ci nawaasi bi duggee comme laa comme yi nga xamante ne nag noonu lañ ko gise mais nee na loolu jarul ñu ciy dugg kon manit duma ci la ah duma ci dugg ndax nee na dina ñëw moom la wax ci suuf moom la wax ci suuf ne affaire boobu dina ñëw kon dina nekk mansuub comme bu doon par exemple man nañu ko comme an bu ci duggoon balaa laa laa ci ma jawaazim yi la mooy yi nga xam ne mais comme lan an lan isan kay yiñ gisoon comme an bu ma nee an adhaba uridu an adhaba an bu duggee ba léegi amatuma adhabu comme li ma amoon mu ne aw majzuman léeg-léeg tam day nekk majzum comme bu lan duggee lam xam nga yooyu waxoon naa la sax man duma ci dugg ndax moom lan la wax nee woon na dina ci ñëw ci kanam waaye kon comme bu lam duggoon lam dama naan lam azhab man du ma dem nga gis ne sukkoon kon la jeexe loolu nag mu ne la sa yàtti dina ñëw tafsilu i'rabil mudari' teqantalu ni ñi nga xamante ni ne noonu lañuy ñuy i'rabe noonu la ñuy analyser fi'l mudari' dar fii darsin aaxara ci beneen bind beneen cours insha allah bu soobee suñu borom léegi nag euh, heure bi waa nañu gaaw ndax timis a ngi waaj jot te bee ci des rek ak tamarin yi kon i'rab mu ne min anwa'il fa'ili bokk na ci façon yi nga xamante ne ni i'rab mooy analyse façon sujet yi ismun zahirun tur boo xam ne dafa feeñ ak dami ismun zahirun mu ne misle exemple daxala at-talamizu daxala dugg na at-talamizu mooy élèves yi ñi nga xam ne ay dañuy sàkku xam-xam loolu dana la bokk na ci façon faay li sujet yi jëf yi ngay ñi nga xam ne ñooy jëf-jëf ji ismun zahirum loo xam mu nekk tur bu leer nañ bu feeñ boo xam dafa feeñ waxoon nañ dañ ko wax ismun barizun tamit boo xam dafa feeñ dafa ne fànn comme daxal ak talaamiisu xam nañ ne ana sujet bi ak talaamiisu dafa feeñ moo tax mu ne talaamiis fa'ilun mooy sujet la moo jëf-jëf marfu'un bi yi dañ ko war a rafa'e damma mu ne la waaye du yooyu rek am na beneen boo xam ne dañ na la bokk na ci façon yi sujet yi ismun zahirun ak damirun ak damir misle daxalu daxalu dugg nañ hum daxalu par exemple hum benn daxalu mu ne la waaw boobu di xëcc laam bi nag fa'ilun damirun mabniyun moom set fois-ci moom moom mooy sujet bi te damir la boo xam ne du changer mabni mooy loo xam ne moom du changer xam nga bii bokkul ak talaamiidu daxalu bari na ñoo xam ne boo leen naan akalu ana sujet bi duñu ko xam moo tax damir day nekk sujet comme daxalu comme niñ ko gise woon sànq ñu naan alif bi comme euh, kii daxalaa la alif boobu di xëcc lam bi mooy sujet bi mooy jëf-jëf yi mu ne la ba léegi après damir mu am boobu bii nii damir bii mooy comme daxalu moom da dañ koy woowe damirun barizun mooy damir boo xam ne dafa feeñ xam nga gis nañ ko waaw bi mu xëcc laam bi dafa nekk ci biir mu feeñ mu ne la bokk na tamit ba léegi min anwa'il fa'ili damirun mustatirun moom nag deful damirun moom da ko tamit ci tombee weesu damirun zahirun ma ne loon tamit dañ ko wax damirun barizun bi feeñ mais bii nii damir rek la def def daxalu ne waaw al waawu fa'ilun damirun mabniyun mais mooy damirun zahirun bu la neexee wala nga ne barizun mu ne la ba léegi bokk na ci façon sujet yi damiru nustatir mooy damir boo xam ne dafa nëbbatu doo ko gis à yi nu nii lii gisoo ko boo xoolee doo ko gis mu ne exemple mooy te lool mooy il faut tur bi nekk mubtada at tilmizu daxala at tilmizu mubtada la mooy moo mooy tur bu ubbee ab ab phrase at tilmizu jàngale ki ki sàkkukatu xam-xam bi élève bi daxala dugg na ana sujet bi fii manoon ne at-tilmiizu at-tilmiizu du sujet mubtada la léegi kon damir bi nga xam ne moom kon mooy danga naan kon sujet bi damir la pronom personnel la mais dafa nëbbatu huwa la taqdiiruhu danga naan huwa damirun mustatirun wa huwa fa'ilun mooy fa'il bi mooy fa mooy lan daxala dugg na doone ak tilmiizu moom mooy sujet bi déedéet xam nga nag tam nga juum foog déedéet mais du moom danga naan at tilmiidu mubtada yi sax waruma ko ndax mubtada gisaaguñ ko ci tom bi marfon daxala fi'lu mabniyun wa faa wa damirun mooy fa'ilu sujet daxala damirun ab pronom la mustatirun bu nëbbatu taqdiruhu li ñu koy nattalee huwa mooy huwa wa fa'il mooy fa'il bi kon léegi loolu mooy kon min anwa'il yi ci façon sujet yi kon gis ni ismun ismun zahirun tur bu feeñ comme daxala talaamiidu talaamiidu dafa feeñ wala mu nekk damirun baarizun wala damirun zahirun lañ koy tudde moom damir rek la def tey daxalu waaw boobu di xëcc lam bi wala mu nekk damirun mustatir damir boo xam ne dafa nëbbatu comme ak tilmiidu daxala te boobu huwa la te dañ koo nëbb léegi nag mu ñëw ci exercice bi pour jeexal cours bi tamaar yi na exercice mu a sarrif maa yati ila al fi'l al mudari' conjugué lii di ñëw nga def ko fi'l mudari' mooy même bu dee phrase verbe bi mu lay jox fi'l mudari' la nekk yow yaa koy conjugué ak huwa pronom personnel ak huwa hiya ana nahnu yooyu yépp nga conjugué leen def leen fi'l mudari' yaftahu mooy mu ngi ubbi yastaghfiru mu ngi jéggalu kon ñaar yooyu ngay conjugué ci fi'l mudari' beneen exercice bi sarrif al fi'l alladhi bayna qawsayni ila al fi'l al mudari' mu ne conjuguer fi'l bi nga xam ne verbe bi nga xamante ne dafa nekk entre parenthèses nga yóbbu ko def ko fi'l al mudari' même bu dee fi'l al mudari' la nga accorder ko mooy nga def ne bu dee jigéen mu topp jigéen bu dee góor mu topp góor bu dee ñaar mu topp ñaar bu dee lu bari mu topp lu bari Zaynabu entre parenthèses yu'allimu kon yu'allimu ngay conjugué awlaadaha ay doomam Zaynab mu ngi jàngal ay doomam Zaynabu yu'allimu même exercice yële la ah yiñ gisoon bi ñu tegu nahnu entre parenthèses bu ma ne entre li may tudd lool ngay conjugué yahtarimu ad-du'afa nun de dañuy wormaal euh, way faible ñu ñàkk yoo ñu feebal ñi xaalidun wa sakinatu entre parenthèses yaktubu yaktubu kon ngay conjuguer ad-durusa kii euh, ñu ngi bind euh, bind mooy leçon yi ana entre parenthèses yasalu almuallima ana man yasalu may laaj almuallima yasalu ngay conjuguer accordé ko ak ana mooy na fexe bu ana li noonu nga koy conjuguer ndax ana la at-tilmidatu entre parenthèses yajtahidu yajtahidu ngay lan analyser moom it mooy pas analyser ngay conjuguer aliyun wa faridun wa samirun ins euh, entre yanaalu yanaalu ngay kii jawaïsa ay mooy ali ak farid ak sarir ñoom ñu ngi ak samir ñu ngi jot ay kado fin bi nag dernier ci enrib ma yati inrabal lii di ñëw qara'tu juz'an min al qur'ani qara'tu jàng naa juz'an ab juzu min al qur'ani ci alxuraan qara'tu juz'an min al qur'ani loolu ngay analyser mooy nga def inrab bi kon xam naa ñu yemani noonu ba tey ba bii di ñëw insha allah ñu dugg ci troisième cours bi ci ñim taftalee téere bi muy al fi'lul amri war a nekk ñun peut-être insha allah suñu quatrième cours al fi'lul amri muy l'impératif nga xam ne damay digale wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in